bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su defeem seen rajo ci seen jataay bi mu tudd Riyadou Salihine ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala yonent ba sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër noo ngi ànd ak sunu góor gi di al imaam an-Nawawi rahimahullah waaye ànd ak sunu yonent bi sallallahu alayhi wa ci njàng mu réy mi ndax moom la moo taxoon yàlla yónni ko wa yuallimuhumul kitaaba wal xikma sallallahu alayhi wa sallam démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci buntub ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk nekkoon ci hadiisu junne ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar tey nu war a song beneen bunt bi ci tege te mooy an nahyu an nahyu anit tajassus mooy yonent baa ngi tere tey luñ ñu lu ñutoonte lu ñutu te jassus mooy reju walla mooy yëddu walla mooy bëgg xam lu la ump ci nit dëkk ak nit bëgg xam dugg bi génn bi lan la waaw dëkk nit bëgg xam dugg bee génn bi lan la te jassus te wax naa la ci bind yi ne bi yàlla ne wala tajassusu daf taa teg wala yaxtab baadukum baada ndax tajassus mooy lu ñu tonti bi moo jur jëwante bi ndax boo amee résultat rek foog nga yët ko nit ñi waaw tajassus mooy kii koñ bi muy dugg lu mu fiy wut wala kesk bii muy dem lu mu fay wut wala ministère gi muy dugg lu mu fiy wut nga commencé wut di wuti xibaar ngir am ko loolu la sunu borom di tere maanaam gëstu nit la yàlla di bañ ku ko def nit daal ni ko gis nii zahir si na la doy bul jéem a xam baatinam bul jéem a xam biiram loolu mooy tajassus yonente bi alayhi salaatu salaam dafa ànd ak ñoom Amar ibnul Xattaab radiyallaahu anhu mu dajeeg jenn waay bëgg ko song ngir dóor ko mu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa anna Muhammad rasulullaah Omar ne ko gëmu ko si ah, Muhammad ne ko àlluñ suñu yoon nun suñu yoon nekku ci xol yi de lii mu wax nii rek lañ koy jàpp allahu akbar euh, tajassus wa tasammu'u li kalaami man yakrahu istimaa ak yëddu ku bañ ku ko yëddu ndax kiy waxtaan ak moroom ne diw ma gis la nga topp ca loolu lañ koy tere tasammu bokk na ci tasammu jéem déglu portaabalu jàmbur walla jéem a liir message ci jàmbur walla déglu ay message jàmbur tasammu'u li kalaami man yakrahu istimaa loolu moo tax su su su benn opérateur nekkee cim réew fa bokk ci luwaay réew ma kenn amul sañ-sañu yëddu téléphone kenn waaw loolu dafa xaraam ci alquran waaye dafa araam cig nite léeg-léegi li muy yàq moo ëpp li muy defar nogoy am jëkkëram wóoluwu ko ci lenn fu mu teg portable bu mu jël dana mu jàgg am ci résultat bu yàq addunaam yàqub sëyam te jëru ko bu bu dee dëgg lam cay seet jëru ko bu dul dëgg waxi noppi ndax day jaxase wala te sa soo bu leen lu ñut li leen gis koo xam ne que jëkkër ji buy jàppi sax ñi mu faa bàyyi portable ba dëgg la waaye yow bul topp loolu naan li tax ñi mu ko fee bàyyi kon daa am lu ci nekk danaa ko seet déedéet loolu bu ci sa yoon nekk wala tajassasu alxuraan daa wax te <laughs> suuratul xujuraat lu ama am solo aaya douze wala tajassasu bu leen lu ñutu sa tajassasu bu leen lu ñutu waaw mu ne bu leen lu ñutu de ndax boo ñutoo rek seetaane wan la loo te gis waaw kon bu foofu alxuraan da koo tere ginnaaw da koo tere yow bul jéem wax ne kii li tax fu mu nekk yor portable bi kon daa am lu mu ma ciy nëbb waaw léeg-léeg ngis koo xam ne kii comme ci wàllu yooyu la bokk mën naa am mu jël fiisu fiis piisu jëkkëram enregistré ko delloo ci pis ba seet la ca nekk adduna tukki adduna tukki ginnaaw lu ñu lay nëbbul rek nangul nangul nëbb ga bu sa portable jabar sone jëlal jox ko te na jël jarul ku lay woo lu tax mu lay woo heure bii loolu sa yoon nekku ci yow it sa portable jëkkër noonu waxuma laa nag portable yi jàmbur waxuma laa nag portable yi jàmbur ndax portable li li muy tekki dafa doy waar mooy lu ñuy ŋàbb waaw portable lu ñuy ŋàbb ala kulli xaal yàlla day mi ngi tere lu ñutu waaw li gën nag mooy ñëpp jub ku ci nekk di jot message yu jub di joxe message yu jub lu ko moy rek message yooyu ñaaw njort bu ci xasee tàmbali rek loolu na mën na caa am te euh, jabari jàmbur bu jëkkëram gisee ci portable message bu mu xamut nu mu demee balaa laaj rek àdduna tukki te nim ko war laaje du lu yomb naka noonu it portable lu jëkkëru jàmbur bu naan tël rek seytaane na ko waaw ah, lu ma la xon bu ko defee ñàkk kóoloo diku bu tàmbalee juddu ci diggante yooyu rek lu ne mën caa amee wala tëjë sasu ngeen baal ma tabarkal wa qaala taala wallazina yusuna almuminina walmuminaati bi gayri maktasabu ñii lor jullit yu góor yi ak jullit yu jigéen yi ci luñ defut ci luñ defut faqad ihtamalu buhtaanan wa ithman mubina waaw yenu nañu sos ak bàkkaar bu leer yenu nañu sos ak bàkkaar bu leer te mooy lor nit ki ci wax yoo xam ne xandut tabarkalla dañ koo sos rek loola mën ca judd ba yàq lu bare bari nee na baaxut yonente bi ñëw nag tabarkàlla indil ñu addis bu gudd ñu jële ko ci abu hurairata radiyallahu anhu fi riwaayati buxaari qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iyaakum wa zanna fa inna zanna akdhabul xadiisi cëy cëy day buñ déggoon addis bi wala man su ma ko mënoon a firi iyaakum wa dhann mu ne yéen yéen sama mbooloo mi yéen sama taalibe yi waaw yéen sama taalibe yi yéen ñi bokk ci lislaam yéen ñi yendoo woor ba ngoon jot ngir bëgg aljanna yéen ñi war a naafile ay rakkaa yu bari ci guddi gi yéen ñi defari ndogu joxe ngir bëgg tuyaaba yéen ñi jënd ay mburu yóbbu ci jàkk yeeg jumaa yi yéen ñi defar kafe yóbbu ci jàkk yeeg jumaa yi te lépp li ko waral mooy nangu ne yàlla yàlla moo ma yónni man mi wax ak yéen mu xam yónnate ba mooy wax moo looy wax ya rasulullah mu ne iyaakum wa zanna maa ngi leen di moytuloo njort maa ngi leen di moytuloo njort njort fa inna dhanna ndaxte njort aksabul xadiis mooy mooy waxtaan yu ëpp ay fen ngeen baal ma su ma waxut baat bi noonu mën naa am du leer nañ ko def rek na Cheikh Islam daan daan wax tabarkàlla waaw fu yàlla jaar daal jaar foo ñu dara jaar leen fa rek <laughs> radiyallahu anhu Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Ñas ci iyaakum wa maa ngi leen di moytuloo njort bàyyi leen njort ñu ne ha mu ne fa inna dhanna akdhabul hadith mu ne waxtaan yépp njort moo ci gën a bari ay fen ndeysaan njort njort mooy yaakaar naa ne nangam ji nangam la lu looy njort yaak seytaan nag yi koy ànd euh, imaam méema seen ci keski pay ba yaakaar naa day carte yaakaar naa day carte yow xamoo day wecciku xamoo tabarkalla day wecce sa yoon moom daal séen nga ko ci keski ba rek nga ne yaakaar naa day carte man ngaa dox ci yaakaar jooju ba xëy dugg sa wara ndax yaakaar ji mooy mooy jur mooy jur te jassus njort mooy jur te jassus ndax bi nga jortee ne day carte dangaa bëgg nag am ay preuve allahu akbar adduna tukki na nga bëgg am ay preuve yu leer daal koy topp nag daal koy topp nag njort na day carte nga topp ko yonent bi nee na nanu moytu njort fa inna zann aksabul hadis mu ne fen yi euh, waxtaan yëpp njort ci ëpp ay fen diw mii ak diw mii seen ànd bi diw mii ak diw mii fi ñuy dugg moor xo jëmee fa ma ko seen mu dugg démb waaw euh, tabarkalla nogay mii fi ma ko seen mu def ndàngam njort rek yonente ba ñu ne ko waaw mu ne wala te jassasu bu leen luññutu su nga njortu mooy jur ñutu pour bëgg a xam nee naay daf bëgg a xam ay preuve mu ne bu leen ko def wala te jassasu wala boog wala sa xassasu ngoog euh, bu leen bu leen luñutoonte wala tajassasu bu leen waaw bu leen luñu luñutoonte taxassus mooy jéem a xam ayib bi nit ñi tajassus mooy jéem a xam jëfi nit ñi waaw nekk ci koñ bi euh, amul jabar ba fi nekk nii am na daanaka ñun fukki at ak nangam waa koñ bi nag di waxtaane naan diw mii du góor diw mii du góor nit bëgg a jóg nag xam bëgg xam moom est-ce que loolu ñu naan góor la ak du góor dëgg la am déet yow fooy jaar lu ci sa yoon allahu akbar cey nit ñi yónente bàyyi wax ak ñoom moom mi yàlla yónni woon te léeg-léeg kenn ñëw jóge fi dem tiim ko ca bari yaram ba tabarkalla ca Madina mu ne la baax na yow yaay fi ñëw tey jii ak yox ja wax ca Dakar <laughs> allahu akbar ali El Hadj Daraame léegi-léegi nit dem war a dugg ci jàkk ja ne baxaañ rek yonent bi ne ko cim waaw allahu tàngam ci jàkk ji rek yonent ne ko cim lay su ma jógoon nga xam yow la nga wax ca Dakar la nga wax ca Sénégal bu fekkee Sénégal la nekk bu fekkee Dakar la nekk waaw ndeysaan mu dugg ci jàkka ji ziyaare génn malgré ndikkiti yoo tabarkàlla yonentu maa ngi ko jëpp bi bëgg dee fi mu tëdd ndax lan yii muy tere lépp lay def day def day njortu day taxassus day tajassus yëpp lay def yonent bi tere ko ba tëdd ca naaj wa mu xëy ne bañaax ca jàkkaam ja comme ni muy teree moom yonent bi mees jigéen ji meesoo ka meesaate ba ne tëll ca jàkkam ja mu ne <laughs> lay jéppi <laughs> ngeen baal ma ci tool bi waaye noonu la yu ak fi xam ne xam nga ne lii kilifa da koy bañ boo fay dem da koy dindi boo fa jógee door a defaat ma la ko tey waaw wala taxassasu wala mu ne waaw mu ne wala tanaafasu wala tanaafusu tanaafusu mooy gër euh, gëróole gëróole mooy waa ji waa ji euh, dafa bëgg lii ma bëgg ko naa fexe ba du ci jot waaw dafa bëgg lii ma bëgg ko au lieu nga fexe moom mu jot ci déedéet nga defi pexe ba moom bu mu ci jot yow nga jot ci loolu mooy tanaafus sunu borom daa wax ci alxuraan wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuuna waaw mooy am ngërëmul yàlla tëdd ci sa koosu bàmmeel ñëpp xam ne am nga ngërëmul yàlla wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuuna ndeysaan wa misaaju min tasnimin <laughs> tanafus mooy waa ji indi dossier am pour soxla marché bi galaay indi dossier am pour soxla marché bi ñuy gal galante di joxlante xaalis ci ron taabal yi ak ñoom seen yooyu loolu la lislaam di aaya waaw wala tanaafasu ba tey yonente ba ma ngay tere wala taxaasalu bu leen añaanante bu leen añaanante bu kenn añaane sa moroom ñëwoon na ci bindub démb bi wala tabaaxadu bu leen soxorante wala tadaabaru bu leen wanante ginnaaw wa kunu ibadallahi ixwaana ndeysaan kama amarakumullah ni leen ko yàlla digale cey sallallahu alayhi wa sallam kama amarakumullah ni leen ko yàlla diggaleen kon addis baa ngi noonu tere na fi njort tere fi taxassus te mooy jéem a xam sikkus nit ki tere na fi tajassus te mooy jéem a xam jëfi nit ki tere na fi tanaafus te mooy xëccoo tere na fi taxaasut te mooy añaanante tere na fi tabaaxut te mooy soxorante tere na fi tadaabur te mooy wanante ginnaaw juróom ñaari yëf ngi nii wala juróom ñetti yëf ngi nii juróom ñaar yonent bi tere sallallahu alayhi wa ci hadis bi waaye nag da koo continuer ndax hadis bu gudd la mu ne waaw al muslimu muslim jullit mooy mbokkum jullit allahu akbar jullit mooy mbokkum jullit ah waaw waaw jullit mooy mbokkum jullit nga ne ko nu ñuy def mu ne laa yazlimuhu waru koo tooñ ndeysaan laa yazlimuhu waru koo tooñ waru koo tooñ de wala yaxduluhu waru koo koo seetaan waru koo seetaan waru koo tooñ waru koo seetaan jullit jullitee mbokkam waru koo tooñ waru koo seetaan wala yaxiruhu waru koo xeeb allahu akbar ñett yii ab jullit waru koo def ab jullit tooñ seetaan xeeb ab jullit du tooñ ab jullit ab jullit du seetaan ab jullit ab jullit du xeeb ab jullit ah waaw waaw dina ñokkee nag daal dina attaqwa haahuna jom fii lay nekk daal fëgg dënn ba sallallahu alayhi wasallam ne jom fii lay nekk <laughs> lay ndeysaan mu ne jom fii lay nekk waaw xam naa bu doon ci suñu télévision bi fekkoon na mu ñëw ma ma leen ko ci écran bi ma fab sama loxo teg ko sama dënn fëgg ko waaw mu ne jom fii lay nekk allahu akbar jom mu ne mu ne cib dënn lay nekk at-taqwa haahuna wa yushiru ila sadrihi sallallahu alayhi wasallam mu ne jom fii lay nekk dem jom luy jom mu ne jom mooy tax nit ki yii yonent bi tere mu bàyyi leen ku ñàkk jom nag moo cay nekk ndax nit boo ko teree dara bàyyiwu ko bu ñëwee nga ne ko ah diw yaa ñàkk jom yonent baa ngi tere ay yëf ñi am jom ñëpp a koy bàyyi ñu ñàkk jom nag ñoo cay nekk rek ba xëy na kër àgg ah, may leen lu tax bàyyiwu leen nangam bi lay yéen a ñàkk jom bu ko defee plaidel leen pour dugg aljanna jafe trop waaw ndeysaan yàlla bu mu nu dal bi xasbi mriin min alcharri an yaxqira axaahul muslim mu ne jullit bu xeeb mbokkum jullitam bi xasbi mri bi xasbi mriin min alcharri doy naw ay doy nag mbon fii rekk lak mbon yem mooy jullit bu xeeb mbokkum jullitam falak mbon yem ah yonente mu ne maa la ko wax ak mbon a ngi yem ci jullit bu xeeb ab jullit ci waaw waaw yónni moom xanaa yow dañ laa yónni Dakar mu ne fépp lañ ma yónni wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas fépp lañ ma yónni te yi muy wax nii <laughs> wa maa yantiqu anil hawaa yëpp la xam tabarakalla sallallahu alayhi wa sallam salla alayka allahu ya alamal huda hmm? bi xasbi mri'in min ash-sharri an yahqa an yaxqira ak mbon a ngi yem ci xeeb sa mbokkum jullit waaw ma loo ko xeebe ak loo ko xeebale te ki ko may xam na ne lii la yeyoo ndax bu ko mayee lu ëpp li mu ko may diineem yàqu mu bañ diineem yàqu tax mu may ko tuuti kon loo ko xeebe wala loo xeebe ay yéreem loo xeebe ab dépassam waaw loo ko xeebe cey ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam moo tax sunu borom doon ko wax ne del toog ci gaa yi de sa bët bu mu jël gaa yi mukk waaw ndeysaan kullul muslimi alal muslimi xaram léppi jullit daa xaram ci bépp jullit jullit daa ci bépp jullit lu jullit moom rek xaram na ci morom ja nga ne ha mu ne dammuhu deretam xaram na ci morom ja irduhu ab deram xaram na ci morom ja maaluhu alalam xaram na ca morom ja ndax lan daa am ko ko moom ginnaaw daa am ko ko moom rek kenn wartu ko jéem a moom deret ja buñ ko tuur der ba buñ ko yàq alal ja buñ ko lekk sallallahu alayhi wa sallam ma nga ci hadiis ba de mu ni inna allaha la yanzuru ila ajsaadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum mun yàlla du xool seen yaram yi yàlla du xool seen yaram yi diw dafa njool loolu du problème mu yàlla diw dafa ndaama du problème am diw dafa gudd du problème am diw dafa gàtt diw daa am yaram diw de léegi dafa dafa dafa dafa tuuti diw dafa yooy loolu du problème mu yàlla diw bopp ba daa rëy diw loxo yi daa gudd loolu du problème mu yàlla diw de dàll muy sol quarante-cinq lay sol du problème mu yàlla inna laa yansuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wala wala suwarikum du xool seen melo yi maanaam diw dafa xees diw dafa njool ndax dafa dafa dafa ñuul loolu du problème suñu boroom mukk foofu kon rawante bi nekku fi rawante bi nekkul ci maa la ëpp nekkul ci maa la gën a rafet déedéet walakin waaye fu muy xool yansuru ila qulubikum wa amalikum yansuru ila qulubikum wa amalikum mu ngi xool seen xol yi ak seen jëf yi waaw seen xol yi ak seen jëf yi léeg nga seen ponkal mu tol nii kama xam nekk am siggi lagg ponkalum siggi lagg waaye ndekete tollul fa yàlla poids mutu fa kilo mm-hmm. poids poids fa yàlla kilo nga gis waa joo xam ne ji am laccax la ndekk ay ton lay peese fa yàlla ndeysaan inna allaha la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum waaw tabarkalla eh, weneen riwaaya wax ca wala tahaajaru bàyyi leen gàddaayante wala yabi baadukum ala bayi baadin bu kenn fekk morom ja di jaay mu wàññi prix pour jaay la kay di jaay bu kenn jaay ci kaw njaayum morom ja bu kenn jaay ci kaw njaayu morom ja riyaadu saalihiin euh, xatum juróomi téeméer ak juróom ñaar buntu ñaari téeméer ak juróom ñaar ak benn euh, addisu junneeg juróomi téeméer fukk ak juróom-ñett wa an muawiya radiallahu anhu qaala sami'tu rasulullahi yaqul innaka in ittaba'ta awraati almuslimina afsadtahum aw kitta tufsiduhum muawiya mu naa mun a ko bul di topp mukk awra yi nit ñi ndax koo topp awraam yàq ko mbaa nga xaw koo yàq allahu akbar innaka tabaxta ittabacta awraati almuslimina afsadtahum aw kitta tufsiduhum Muawiya mu naa mu ne ko bul topp awra kenn ndax koo topp awraam yàq ko yàq ko ci xamal ko loo xam ne boo ko waxee pénc mi pénc mi bàyyi ko walla nga topp ko topp amoo nga sos te ñaar yooyu benn bàqu ci cttt yaa muawiya mu ne ko labbayk mu ne ko innaka in ittaba'ta awrati af afsadtuhum aw kitta tufsiduhum boo toppee awray nit ñi awray jullit yi mun naa mun a yàq leen wala nga xaw leen a yàq topp awra topp awra mooy jéemul lu ñutu nit ki nëbbu parce que a lu ñuy nëbb la jéema lu ñu tuli nit ki nëbb yaag moom ba ko till ci pénc ma yaag moom ba ko till ci euh, ñu jële ci abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonente ba nee na utiya bi rajulin fa qiila lahu haadha fulaanun taqturu lixyatuhu xamra fa qaala inna qad nuhiina an tajassus walakin in yadhar lana shay'un naxusu bihi dañoo indil yonente ba jenn waaye ne ko kii day dafa màndi ba sikkim bi toq sàngara yonente bi naa ah, nun dañoo tere tajassus maanaam mun sañu ñoo jël sikkim bi di fóon ndax sàngara laam déet hmm, hmm. déedéet sañu ñoo jël sikkim bi di fóon ndax sàngara laam déet te dañoo dañ ñoo tere lu ñutu waaw moom daal bu ci dara feeñee loo xam ne mën nañ caa jàpp ca la ñuy jàpp duma ko waaye nag nekk fii fon sikkima bi moom du sunu affaire ceet tet rawahu abu daawud bisnaadin ala shartil buxaari wa muslim mbokk yi beneen bind ngoog bu am solo ci daadu saalihiin bu nu yonente ba indil sallallahu alayhi al imaam Nawawi dajaleel ñu ko ci téerim bi di Riyadou Salihine ñu leen koy defal bés bu jot ci waxtu wi di gërëm suñu sponsor yi nga xam ne at mu jot ñu ànd ceeg ñun tabarakallah jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud seen rajo ci kanam tuuti ñu wel jotaay bi ci seen jotaay bi di Yasalunaka yal na yàlla sàmm leen sàmm nu aar leen aar nu yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir def suñuy poos dara ñu naan doon coxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa wa rahmatullahi wa barakaatu.